alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala sayyidina rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala aalihi wa sahbihi wa sallam bismillahi rahmaani rahiim subhaana allazi asra bi abdihi laylan min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa ila almasjid alaqsa alladi baarakna xawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa alsamiu albasir mbokki jullit yi mbokki sopp yi ci yàlla ak seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi fas yéene jokkalante ak ay kàddu kàddu yi sant yàlla rek ak barkeelu ci weeru rajab bi nga xamante ni xew-xew bu mag bi ci la amee woon mooy dalal gi yàlla subhaanahu wa taala dalal xayrul bariyati sayyiduna muhammad sallallahu wa sallam mu bokk ci kawteef yi gën a mag nga xamante ni ba tey jii jaww koy waxtaane ndax teraanga yu bari jóge na ca ay ayatul quraan yi dikk nañu ngir firndeel ko ndax de rëyaayu xew-xew boobu suuratul israa tabaarakallaahu am na lu bari lu ci feeñ suuratul najmi dina ci biir tamit yu bëree nga fa tabaarakallaahu ah, yàlla ngir wane rekk ne lii moom dong moo ko mën te moo ko def te kenn fekk ko ci comme ni mu wéete woon moom yàlla ci bind gi mu bind Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa moom dong yàlla mu nekkoon fi wéetaayam googu ba mu bëggee ñu xam ko mu bind leeru sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wéet kooku mu wéetoon ak yonent bi sallallahu alayhi def ci moom li muy def ci moom di ko jaarale fa mu koy ba jamono jot génnam jot mu génne ko jox ko noonu la tamit wéeteek moom ci yëkkati gii mu ko yëkkati ba jageel ko dëgg-dëgg jege yàlla nañu yàlla fayal sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam tabarakallahu soo déggee aay bi rek di nga xam ne yàlla rek moo ko mën ndax junj bi rek ca début ba subhaana toujours damay wax mbokk taali bi ne leen foo leen déggee subhaana rek ci alquran jàjji la ñoo ngi wax def leen attention wattu leen ni ngay xalaatee du noonu de ni nga gisee du noonu de li nga yaakaar du foofu de daraja bi nga ko yëkkati ëpp na loolu sellaay bi nga yaakaar ëpp na loolu màggaay bi nga yaakaar ëpp na loolu foo déggee subhanallah rek mooy stop taxawal bi careful attention waaw ubbil sa bopp ubbil sa nopp ubbil sa xol mbir a ngi waaj am am na lu am lu yéeme loo xamante ni soo ko dégloo ak sa sens yi rek mën na am nga daanu moo tax subhaana moom la commencé sóoratu al israil bii nga xamante ni mooy dix-septième saar te tabarakallahu ay mbir yu nekk yu bëri laxsu ca biir yal nañu yàlla xam loo yal nañu yàlla defal leeram defal ko suñuy njaboot defal ko xeetu yonent bi sallallahu kon ci aay bu njëkk bi rek xam na ni yàlla moo moo moo moo reñaale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon du yonent bi moo riñaane boppam du keneen moo ko riñaane waaye yàlla moo ko riñaane mu riñaane ko ah ci ban maqaama ci maqaama abdihi bi bi abdihi kii tamit ci junj bu rëy a bi abdihi ah. waaw ci ci jaamam moo riñaane jaamam waaw mu mel ni nag soo déggee wax ji dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg day dellu ci xeyrul bariit muy seyduna muhammad sallallahu alayhi wa waaye moom gi askanoo gi yàlla la waaw tey delluwaat ci yonent bi waaye dëgg dëgg ki moom mooy yàlla waaw bi abdihi ci jaamam waaw maqaama yëpp yàlla bàyyi na ko waxul bi rasulihi waxul bi xabibihi waxul bi xalilihi ngaa àggal li ci des yooyu yëpp boo xalaat rek waxu maqaama abduhi bi abdihi la jël maqaama abd jaam kon yàlla nangu la yonent bi wasallam jaamam la soo xóote lay wax ji sax te dégg dégg dégg dégg am dégg dégg ba war di nga xam ni junj bi mooy wane ni bi rek mooy jaamu yàlla ci ñaari sens yëpp moom rek mooy jaamu yàlla di serviteur di esclave am waaye tamit moom rek moo jaamu yàlla jaamu yàlla mooy ibaada waaw ci yëpp nag façon yëpp moom rek moo ko matal ci digg dëggi matal ndax laab ga ak set ga ak yiw ga ak baax ga ak xam-xam ba war ci yàlla ba war koo mën a jaamu ni mu waree moom Seydina Muhammad rek moo ko feese moo ko mate dëgg dëgg dëgg dëgg mat daan nañ ci yàlla fayal waaw wax nañu tamit waxtu wi mooy laylan guddi la loolu tamit junj la ci darajey guddi waaw toujours damay wax ne doy na ci misaal rek misaal doy na sëkk ne <laughs> woote katu téléphone yi xam nañ ni woote guddi moo gën a woyof mooy gën a yomb <laughs> waaye tamit xam nañ ni réseau bi guddi lay gën a leer loolu junj la yaakaar naa loolu rek doy na sëkk waaw ndax waxtaan wi incha allah euh, tabarakallahu dañ ko bëgg a accès ci côté science bi ndax euh, Israël Miraj yàgg nañ ko waxtaane waaye dafa am beneen euh, sillage bu ñu bëgg dugg mooy côté scientifique bi nga xamante ni tabarakallah ay junj yu bëre nga ci incha allah yàlla dimbali ci loolu mu ne mu jóge ci voyage bi lañuy ñuy wax itinéraire bi min al masjid al haram muy makkatul mukarrama ila al masjid al aqsa jëm ci jérusalem waaw alladi barak na xawlahu waaw mooy place bi nga xamante ni yàlla nee na alentour yëpp daf ko barkeel ndax yonent ya fa nekk ak juddu lenn ca yonent ya foofu ak leer ya fa nekk ak maqaama ya fa nekk ak daraja ya fa nekk ak cër ya fa nekk waaw te loolu yëpp kawteefu yàlla la waaw façon yëpp nag waaw yàlla nag moom mooy aji dégg ji dëgg dëgg dëgg dégg mooy aji gis gi dégg dëgg dégg gis ndax déggam amul commencement amul fin amul askanu fu mu jóge amul tamit gisam gi fu mu jóge amul commencement amul fin te lépp lay dégg fépp lay dégg ñépp lay déggandoo yaakaar naa ni nit ñi suñu xalaatoon tuuti rek une seconde rek ni jullit yi toll ci àdduna tey jii nga xamante ni milliards lañu ak lu teg te décalage horaire yi am ñëpp di sujjootandoo ñëpp di rukon te ñëpp dañuy sujjóot ñëpp duñu rukkoo ñoo ngi wax ak yàlla te yàlla ngi déggandoo ñëpp di xamandoo kenn ku nekk li muy wax ci sujjóot ba ndeysaan loolu doo ko xoolee rek di nga xam ni kenn du yàlla yàlla rek yàlla waaw macha allah yàlla nañu yàlla yërëm yàlla nañu yàlla suturaal àdduna ak àllaaxira jaahi muhammadin sallallahu alayhi wa fa tabaarakallahu kon dañ doon laytaaye waxtaan wi ci aay bi ndax aay bi fa tabaarakallaahu soo ko jàngee rek di xam ni euh, bari na lu ci nekk ci biir isra wal bi xanaa rek euh, def li sunu mbokk juriste yi di wax définition des termes ndax euh, wolof reñaan lay wax reñaan nga waaye euh, soo ko xoolee ci biir di nga xam ni ñaari étape la mooy isra u ak miraaju isra u nag mooy jóge makka dem baytul maqdis wala jérusalem miraaju bi mooy jóge nag foofu ci bërëb boobu war xotti asamaan yi nag ngir dem ca rendez-vous tabarakallahu Euh, sama borom wax na ci euh, suratu najmi nga xamante ni moom it euh, junj la yu rëy ci isra wal mi'raj ndeysaan ci fa xew yépp tabarakallahu fee doole ja la dégg subhaanal subhaanal la tàmbale woon ci suratul isra yi nga xamante ni yàlla ngi dàq lépp waaw set wicc rek wéet rek moom dong ak yonent bi waaw comme ni mu wéete woon ak moom ca ba mu juddoo fa bàyyam faatu way juróomu jigéen faatu maamam faatu bàyyi taxam faatu ñëpp ñëpp puus ngir mu wéet moom yàlla ak moom def ci yonent bi ba su ëllëgee kenn du réclamer dara ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir mu wéetoo ak moom moo tax mu wax bi abdihi moom dong jaamam la moom moom yàlla yonent bi musta bokkaale yàlla lenn musta bokkaale yàlla kenn musta bokkaale yàlla fenn waaw fii tamit suratu najmi soo ko ubbee ci ngay gis nag dëgg dëgg nag taxawaay ba yonent bi sallallahu sallam nam fa taxawee ca ca ba waaw xoolal fii rek fi muy wax ne ma basar wa ma taxa ndeysaan ndeysaan waaw te kat laqad raa min ayati rabbihi al-kubra waaw waaw taxul ma zaaga al-basar wa ma taxa waaw waaw sallallahu alayhi wa sallam waaw dem ci ci xadra bu mel noonu la fa nekk ci ay leer la fa nekk ci ay ay ay mbir la fa nekk ci ay ay ay ay ay ay ay ay kawtéef ak ay kéemaan yonent bi taxaw rek xeful xoolul gauche xoolul droite xoolul ci kaw xoolul ci suuf su nekkoon <laughs> tegtal fii xoolul moket ya xoolul bureau ya xoolul bic yu rafet xoolul dara moo nga nekk rek ci ci disposition discipline ak yar bi nga xamante ni moom la ko yàlla yare woon démb waaw ci nga xame ni kenn du moom ndeysaan gars yi léeg-léeg rek bu leen président yi wooyee rek da gis fu nekk la ñuy jaarale seen bët yi <laughs> di xool rek suñ ñëwee di wax rek palais ba lii place ba lii nangam chaise am ba lii nangam nangam. waaw nee na yonent bi bi mu ñëwee <laughs> déedéet waaw maa zaaxal basaru wa maa taxa xeef sax xeef sax defu defu ko moo nga moo nga moo nga taxaw rek discipliné rek waaw xam ki muy waxal parce dafa ko xam. ndeysaan waaw foofu tamit junjoo nga foofu ci digganteem ak Seydina Jibril waaw waaw fa kaana qaaba qawsayni aw adna googu waaw Sëriñ Cheikh na Tijaan radiyallahu anhu moo ngi wax ne jege googu kat jege jege jege googu ñuy junj noonu ci alquran waaw waaw thumma dana fa tadalla fa kaana qaaba qawsayni aw adna googu Seydina Cheikh nee na Jibril la soo demee ba ci suuf sax ci ngay gën a dégg wax ji waaw waaw wax na ko ci suuf waaw ko ci suuf ci ngay xamee dëgg-dëgg ne Seydina Jibril lay lay junju ndax nee walaqad ra'aahu nazlatan uxra walaqad ra'aahu nazlatan uxra fan mu ne inda sidratil muntaha <laughs> jibril la ndax yonent bi salaa sallam jibril ci jëmmam ñaari yoon li ko gis waaw jàngee sunna di dégg ni ko jibril doon indilee waxyu bi léeg-léeg

jëmmam la indi woon dëgg-dëgg jëmmam waaye keroog tamit bi mu ko jëlee ànd ak moom ngir dem ca rendez-vous yàlla ba ban demee sidratul muntaha mu nga jibril dafa nag daal di sol keroog nag waaw daal di ñëw na dëgg indi galon yépp nag taxaw nag dëgg dëgg taxaw waaw jëmmam piir nag daal di taxaw ci kanamu sayyidina muhammad sallallahu alayhi ndax keroog jour bu solennel la waaw tenu tenu tenu yéen tenu piir ya nag moom la moom la moom la moo ca xaru xira sallallahu alayhi wa sallam ma ngoog kon foofu tamit ay junj yu bëri nga fa yàlla nañ ko yàlla déggloo léegi ñu jublu nag ci tabaarakallaahu waxtaan wi ak sew-sew yi nga xamante ni allahu subhanahu wa dëxëñ na ko ci biir isra wal miraaj ndax isra wal miraaj du côté historique bi rek ak nettali bi ak gàmmu gi moo ci am solo waaye am na yeneen yu ci laxasu yu bari nga xamante ni jullit yi war nañ koo jariñoo war nañ koo xam ngir gën a xam daraje yonent bi ngir gën koo fonk gën ko sopp gën ko roy gën ko topp ngir gën koo jege ngir gën a mën a jege yàlla ngir gën mën a gën a mën a jege yërmande yàlla yàlla nañ ko yàlla defal première euh, remarque bi ñuy def mooy la notion du temps la notion du temps su la neexee nga noté waaw léegi ñu déglu nettalikatu histoire yi li ñu wax. su ko defee di di nga xam li dox ñu ne nañ waxtaanee la notion du temps Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa nee nañu jóge na Makkatul Mukarrama masjidul Haram dem euh, Baytul Maqdis waaw baytul maqdis ngay wax wala nga wax al baytu al muqaddas al bayt soo defee euh, alu taarif bi da nga naan al bayt al muqaddas waaw soo ko xasafee nag da nga naan baytul maqdis mooy Jérusalem ñu ne dem na foofu dox fa lam fa dox yépp mooy euh, Euh, yonent yi dajaloo léegi moom defal leen xutba waxtaan ak ñoom jokkalante ñoom ba noppi yéeg ci asamaan benn ñaar ñett ñeent juróom juróom benn juróom ñaari asamaan ba àgg si dërtul mu daxaar ma ngoog la fa xew yëpp nee nañu guy yëpp sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam def na ko te fajar jotul c'est-à-dire ci biir guddi gi lii la ko def ñun nañ sax ba wax ne bi ko yéeye bi ko malaaka mi ne ko jugal nga wuy sa borom tàngoor wa dañagul yonent bi dem na dem na dem na ba ñëw waaw ñu ne potu ndox euh, ba nekk ci wet ga daanu na laataa ndox ma àgg ci suuf ba suuf ba suuf si di ko naan yonent bi dem na ba ñëw te diggante Makka ak baytul maqdis ñetti weer la ci dox nga xam ni kon fa tabaarakallaahu ay mbir xew na fa foofu tamit junj la ci temps bi la notion du soo xoolee lii ma la wax ni pot bu tuuru laata ndox mi àgg ci suuf nga dem julli jiite dem asamaan 1 2 3 4 5 6 7 ba dox fa dem gis yàlla wax ñëwaat ma ngoog wala ñu ne la tàngoor wa waaw mooy nga toog ci bërëb mu am tàngoor yonent bi dem na ba ñëw tàngoor bi dañu moo tax ma ne leen foofu luñ fay jàngee mooy yonent bi li mu voyager du sunu temps bi sunu temps bii nga xamante ni day commencer ci ay chantier mag ay cherche chaque seconde minute heure jour semaine weer at hmm? ma ngoog ba siècle ba millénaire déedéet yonent bi leneen la deme ci ci beneen notion waaw ah, waaw ci beneen notion la demee kon la notion du temps lu jara bàyyi xel la kon yonent bi ci leneen la demee waaye du suñu temps bi ndax suñu temps bi xam ngeen ne xel nanguwul lu mel noonu mën a xew ci diggante boobu nga kooku mooy bu njëkk bi ci des mooy beneen remarque bi mooy dafay mel ni inspiration bi mooy waxyu bi révélation bi message bi nga xamante ni moo daan jóge kaw asamaan di ñëw ci yàlla dafa mel ni nag léegi ki daan recevoir waxyu bi mooy message bi révélation bi dafa war a dem nag léegi yéeg pour dem jëli ko gis nga jokkalante boobu ni mu rafetee kooku tamit ci remarque yi la li daan jóge ci kaw di ñëw ci suuf léegi ka daan ñëw di jël di recevoir la daan jóge ci kaw di ñëw ci suuf léegi nag moo war a dem ci kaw nag jëli li ko boppam ñu ma koy joxee exemple toujours moom mu mel ni ngay may nit par weer di ko may weer wu jot nga daggal ko ab salaire wala fukki junni dara di ko jox xale mu ko yóbbul wala mbokkam wala nga koy mandat benn weer nag nga ne ko ah waaye bi yoon nag na nga ñëw jël si ko ndax vraiment man dama laa bëgg a gis ndeysaan junj la rek nag exemple la kon ka daan recevoir tey jii dem na di jëli ji lañ nga daan jox ci loxoom dafa mel ni kon yonent bi dellu na dëgg-dëgg bërëbam beneen remarque bi mooy ñetteel bi mooy l'infini avec i mooy Allah dafa wër recevoir le fini waxuma rek waxuma l'infini reçoit le finissant déedéet waxuma lool de dama ne l'infini i majuscule mooy allahu reçoit le fini le fini ñi xam xam na ni su ne lii produit fini la mooy produit boo xamante ni tabaarakallahu mat moo tax seydina cheikh ahmed a tijaani radiallahu taala anhu moom daf ko tuddee rek jawharatul kamal mu jeex nga xamante ni mooy produit fini bi nga xamante ni dara dara dara dara waru cee yokk dara waru cee wàññeeku lépp mat na waaw fa huwa alladi tamma maanaahu wa suuratuhu summa hmm? stafaahu xabiban baari un nasami sallallahu alayhi wa sallam zahiram ak baatinam yépp mat na waaw mooy jawharatul kamal nga ko loolu lu rafetal lu ñu bara bàyyi xel ñeenteel remarque bi mooy soo xoolee dëgg-dëgg ahad mooy recevoir ahmad ahad mooy recevoir ahmad te doo xoolee ci français ak ci arabe yëpp doo bindee ahad soo jëlee am def ci diggante h bi ak a bi muy ahmad waaw mim boobu moom la ñuy wax mimu mawt bu dee français sax m boobu mooy m de la mort waaw man tamit kook jokkoo bu rafet la remarque bu neex la ndeysaan yàlla nañu yàlla fayal Seydina Muhammad waaw ñëpp moo war a dem nag ak yaramam léegi res dem dem nag Ahad recevoir ko waaw tamit waxtaanu boppam waaye junj junj junj remarque ci remarque yi la bokk juróomeelu remarque bi. muy lu am solo tamit ci histoire ci te loolu day tax ñu gën a xam sunu maqaama yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy euh, bokk na ci xikma yi isra wal mi'raj parce que yàlla mënoon na jox yonent bi li mu koy jox ci suuf waaye dafa am lu lu lu lu waroon a xew ci guddi googu <laughs> dafa am lu waroon a xew ci guddi googu loolu mooy sama borom dafa bëggoon a transférer le centre du monde parce que le centre du monde en réalité laataa xëyrul bariyati di ñëw Seydina Muhammad sallallahu alayhi mais Jérusalem la woon mooy baytul maqdis boobu ma leen di junj parce que lépp fa la nekkoon waaw moo nekkoon le centre du monde waaye nag yàlla dafa bëggoon a nag transférer. le centre du monde ci ñaari anam bëgg na déplacer ko ci lieu bi waaye tamit ki nga xamante ni mooy euh, euh, euh, lieu bi ci boppam bëgg na ko transférer moom ci boppam moom yàlla léegi dafa bëgg mbir mi dootul nekk ab place waaye ab jëmm lay doon te jëmm jooju mooy seen soppe di suñu soppe yàlla ñu yàlla dëkkalik moom ci aljanna mooy sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour dëggal aaya bi yàlla wax ne walaqad karramna bani aadama yàlla nee dafa teral doomu aadama bani aadama waa kër njabooti aadama te loolu junju la ci Seydina Muhammad junju la ci Seydina Muhammad bani aadama googu junju la ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc euh, soo gisee ni histoire bi di doxee sax ci Israa wal Mi'raaj bi di nga xam ni centre du monde bi la la yàlla bëggoon a transférer ci guddi gii def ko ci jëmm Seydina Muhammad te loolu sunu sëriñ Cheikh na Ahmed Tijaani radiyallahu anhu junj na ko ci biir jawharatul kamal ndax dem na ba wax ne yonent bi mooy markazul fuhumi wal maani markaz markaz mooy centre markaz markaz mooy centre loolu junj la waaye nan la nekkee centre ba nag ah, ah, kooku mooy wax ja man kooku léegi mu leer incha allah léegi nag ci ngay xool gis doxalin ba fa xew dinaa ko expliquer ñaar yoon bii xam naa ni ci wàllu géométrie lay doon bi ci des nag moom di ngeen ko dégg rapidement boobu lay njëkk sax ndax mooy gën a leer mooy Seydina Muhammad dafa jóge Màkkatul Mukarrama ñëw euh, Jérusalem mooy baytul maqdis ah ba mu ñëwee mais yonent yëpp dañoo jóg ba ñu jógee waxtaan ak moom wax ak moom yonent bi jiite leen julli jiite googu leen jiite mooy wane ni mooy seen imaam taqaddamta li solaatin fa sallu kulluhum muqtadin wa anta al imaam yonent bi jiite leen ñoom ñëpp kon mooy seen imaam jiite googu leen jiite nag ci la jëlaale tamit lépp li ñu amoon ñoom ci ay may ak i barke ak i daraja ak i maqaama te mu dénkoon leen ko moom Seydina Muhammad ñu ñu jiitu ko ci mission bi yin leen dënkoon yépp moom daf koo jëlaat nag dajalewaat ko ci guddi googu moom Seydina Muhammad moo tax mu nekk seen leen jiitoo ne ñëpp ñu ne allahu lu nekkoon ci ñoom jóge na ci ñoom ñëw ci Seydina Muhammad loolu tamit junj la rek ba ñu paree mu wax ak ñoom wax wax jooju lan la mais ay doléance la ku nekk wax ko la nga bëgg la nga xalaat la nga yaakaar la nga njort ci yàlla la nga bëgg ci yàlla yonent bi dajale léegi nag mu yéeg ci asamaan yi par benn yéeg ci asamaan yi par benn yéeg gi mu yéeg tamit junju la ndax am na foofu ay ay ay ay yonent yoo xamante ni kenn ku nekk ci ñoom ci yonent yooyu ma lay junju ñoom yonent yooyu ñoo ñoo ñoo teeru sayduna muhammad sallallahu alayhi wa ci asamaan yi waaye teeru googu ñu ñu ko teeru tamit euh, junj la teeru googu ñu teeru yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoom yonent yooyu junj la te foofu tamit ci ngay xamee ci ngay ci ngay xamee ne sallallahu alayhi wa loolu mu la doon wax ci moom ne la lépp lu yonent yi amoon euh, jël na ko dafa yéegaat tamit ndax ci biir yonent yi daf ci am ñoo xamante ni yàlla subhaanahu wa taala ci yërmandeem ak ak ak ak tabeem moo leen yëkkati ci biir seeni mbokk yonent mungo kenn ku nekk ci ñoom yonent bi ñëw dégg ngeen firikat yi ak waxtaankat yi ñu wax leen euh, tegtalu kenn ku nekk ci ñoom euh, nuyu ba mu ko nuyu wax gam wax ak moom jokkalante gam jokkalante ak moom loolu duñ ci dikkaat lii beneen côté la ñuy génne ci Isra mu njëkk dem ci asamaan bu njëkk daje faak Seydina Aadama loolu am lu muy junj mooy yonent bi aadama ni mu nekkee woon abul bashar di bàyyu monde bi yëpp humanité yëpp yonent bi dafay jël maqaama boobu moo tax Seydina Cheikh Ahmada Tijaani ne wa nuuril akwaani al mutatawwinati al aadamiyi al aadamiyi ok waaw ubuwatu ba bàyyi googu aadama nekkoon ak bàyyi ci àdduna bi ci mbindeef yëpp moom la yonent bi jël moo tax mu njëkk a dajeeg aadama nekk bàyyi mbindeef yëpp waaw mu dem ci asamaanu ñaareel daje fa ak Seydina Aysa Seydina Yaxya te ñii ma la tudd ñii ma la junj nii yonent yi ñoom ñooy symbole spiritualité mooy ruuxaaniya ñoom ñëpp soo jàngee seen histoire di nga xam ni euh, yonent yu spirituel lañu yonent yu yàlla defal euh, baatin bu bu rëy la bu rëy macha allah waaw kooku doo doo leen gëstoo rek di ngeen ko gis incha allah kon spiritualité yonent yooyu yonent bi jël na ko yéegaat ci asamaanu ñetteel fekk Seydina Yuusufa waaw mooy symbole taar yonent bi jël taaram sallallahu alayhi wa sallam mu dem ci asamaanul ñeenteel dajeeg naa Idris naa Idris mooy symbole xam-xam yonent bi jël xam-xam ba te waxoon naa la ne la li muy jël yëpp moo ko moomoon moo leen ko dikkoon mu jëm ci asamaan juróom juróomeel mu dajeeg Seydina Haruna kooku moom mooy symbole sincérité ak dëggu waaw homme de confiance u Seydina euh, Moussa mu dem ci juróom benneelu asamaan bi mu dajeeg Seydina Moussa ibnu Imran alayhi salaatu salaam Seydina Moussa mooy symbole muñ ak dëgër waaw ndeysaan ko waa banu Israël waaw alquran waaw wane nañ ci lu bëree bëri bëri bëri loolu soo leen xoolee rek di ngeen ko gis incha allah yonent bi daal di jël la fa dénkat woon mooy symbole muñ ak dëgër ak taxaw juróom-ñaareelu asamaan mu dajeeg Seydina Ibrahima alayhi salaam kii moom la ñuy wax abul ambiyaa yi mooy bàyyu yonent yi ubu wuti gii nag moom it yonent bi daal di koy jël kon soo xoolee daje naag yonent yi ca baytul maqdis jël la yor waaye ñii tamit am na yeneen xaas xusuusiya yu leen yàlla defal yonent bi daal di jël yépp booleeg moom kon dafay mel ni dajale gi mu dajale toutes ces forces spirituelles là toutes ces lumières là mu mel ni ka doon démb tey jii moo nekk tey la mu yoroon yëpp joxe woon ko dénkaane woon ko dajalewaat na ko léegi nag am na force nag léegi pour mën a moo ngoog euh, dem fa mu war a dem ci la demee ca baytul ma'mur dégg ngeen liñ fa junju bis bu nekk juróom-ñaar fukki junni malaayika ñoo fay wër te ku dugg ba noppi dootoo dugg ba yomal xiyaama moo tax yàlla am nañu ko jaamu de mu jóge fa dem ba sidratul muntaha waaw waaw ndeysaan waaw moom la alxuraan di ju ci juñu wala xad raaha raahu nazratan uxra inda sidratul muntaha sidna jibril lay wax foofu waaw nag jibril ah mënatul dem kooku dégg ngeen wax nañ ko waaw ah, mu dem bay dégg nag ni xalima ga di kiij kiijee waaw ah, ca kaw àlliwaya isaan waaw ah, comme ni ko suñu papa as mu baax mi yàlla nañ ko yàlla imam mu dem ba bureau yàlla foofu nag yàlla yàlla waxee ne ni ma zaaxal basar wa ma kenn du muhammad kenn du sayduna muhammad waaw mu ñu ci bëri projection rek lañ leen defal waaw filmu xadara ba filmu filmu bureau ba moom lañ leen defal ci àdduna moom lañ leen defal ñi ñi ñi ñi yuuxu di di di di xaal di di perturber di coow di déconner <laughs> ndeysaan moom nag Seydina Muhammad dem na ba ca ba ca xadra ci décor ak i leer ak i mbir ak yu mën a wax ak yu mënta wax yëpp te teewul mu resté calme resté discipliné parce que démb laataa moo ñëw fii yàlla defaroon na ko bul fàtte ni sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla xotti na xolam ay yoon raxas ko def ci leer ndekete yoo boobu moo ngi préparé ñëw gii mu war a ñëw fii ndax bi mu amee juróomi at defal nañ ko xotti nañ xolam bi mu amee 39 ans 6 mois mooy 40 ans bi xotti nañ ko jox ko waaye gis nga keroog bi israa wal miraaj bi euh, euh, euh, jotee xotti nañu xolom def ci leer ngir mu mun a ñëw ci xadara bi ànd ak sérénité ak discipline bi fi war waaye tamit mën a am possibilité lu mu fi gis lu mu fi xam luñ ko fi wax ndigal luñ ko fi jox lam ca war a joxe mu joxe ko lam ca war a joxe mu denc ko te am force spirituelle buy tax du mën a génne secret yooyu ndax denc secret yombul kon yaakaar naa junj bi leer na ci ni mu ni mu jëlee lii yonent yëpp yor te mu joxoon leen ko mu dellu siwaat ci moom kon léegi lan nekkoon ca baytul maqdis ak ci ci place yu yëpp li yàlla juñu foofu ne alladi baarak naa xawlahu la fa nekkoon yépp yonent bi jël na ko léegi mu ngi ci jëmmam moo tax cheikh tuddee ko markazul fuhumi wal maani ndax léegi mooy centre bi nag léegi <laughs> junju la de waaw mu nga kon yaakaar na la léegi loolu leer na léegi soo xoolee nii ci wàllu géométrie da ngay gis ni dafa mel ni benn voyage bi voyage wu Israa bi dafa mel ni benn euh, benn euh, benn euh, triangle la triangle bi euh, ay côté ñett lay doon benn côté bi Makka xam naa ni am lañ koy tuddee MJ mooy jóge Makka de la droite vers la vers la gauche jóge Makka dem Jérusalem mooy MJ léegi beneen côté bi jóge ci Jérusalem war a dem ca xadara yàlla ba waaye ci diggante bi am na benn point bu nekk foofu am na J S boobu mooy sidratul muntaha mooy fi Jibril waxee Seydina Jibril waxee yonent bi ne ko mënatuma avancé léegi nag léegi S H nag mooy diggante sidratul muntaha ak xadara yàlla ba xadara yàlla ba nag mooy le point culminant ci e, ci triangle bi waaye nag da ngay wàccaat soo jëlee e, SJ mu nekk sommet wu triangle bi léegi foofu tamit triangle bi beneen côté bi day wàccaat parce que il faut mu dellu siwaat mooy le côté as H M kon léegi Euh, yonent bi jóge woon na Makka dem Jérusalem mooy MJ jóge Jérusalem dem Sidratul Muntaha mooy JS léegi nag juge na euh, euh, Jéru Sidratul Muntaha dem ci xadara yàlla ba mooy SH nag jóge na ca xadara yàlla ba mooy mooy H M delluwaat ca Makkatul Mukarrama mooy M bi triangle bi mat léegi nag fii dafa am ay junj yu fi nekk junj bi mooy. sallallahu alayhi wa euh, ba mu jugee màkkatul mukarrama dem Jérusalem dajale na lépp lu yiw ci Jérusalem yóbbaale ko ba mu ko yóbbaalee yàlla tamponé ko ci biroom ba mu jël ko indiwaat ko nag màkkatul mukarrama waaye nit ñi yaakaar ne màkka la fekk du makka madina la ndax waa ji nekk madina mooy lépp nit ñi yaakaar ni madina la fekk waaye du madina waa ji tëdd madina la mooy Seydina Muhammad léegi nag kon yonent bi nekk na centre du monde kooku pour euh, mathématiciens yi ak euh, scientifique yi yaakaar naa kooku ngeen ko tracé ngeen xool pour tënk voyage bi yaakaar naa leer na ma kon léegi ñu dem ci beneen wàll gi beneen wàll gi mooy l'importance de la prière parce que prière bi mooy tax ñu mën a waxtaan ñu mën a junj ci alburaq ndax xam naa ni yaa ngi laaj lu tax ñuy wax Israël Miraj te waxuñu buraq waaye lii moo ko waral parce que buraq en réalité dafa am lu ci nekk ca biir parce que foofu tamit junj junj la daal waaye du léegi dina allah am yàlla dimbali ñu julli mooy julli julli julli juróom naafila julli daal bi maanaam waaw parce que julli lu lu ama ama solo ngoog waaw bu dee xam nañ ko ndax da ngay julli waaw ba ba ba ba ba daal di julli nag waaw da ngay doo doo yàggee julli di nga di nga di nga mus a julli <laughs> soo yàggee julli di nga mus a julli waaw lii soo ko bëggee dégg da ngay dem ci euh, suratul fatxi ca suuf ca fin ba muhammadu rasulullah walladina maahu ashiddaau ala alkufaari ruhamaau baynahum taraahum rukkaan sujjadan yabtaxuuna fadlan min allahi wa ridwanan yàlla nee na siimaahum fi wujuhihim min athari sujud waaw ndeysaan siimaahum fi wujuhihim min athari sujud waaw yàlla nee na seen tampon ya moo ci seen kanam waxul ni seen jëde moo seen kanam fii wujuhihim seen min athari sujud ndax di jeexitalu retombé wu sujjóot biñ sujjóotal yàlla sujjóot googu noonu ñaari maanaa la maanaa bu njëkk bi mooy sujjóotu julli waaye beneen maanaa bi gën a kawee mooy nga jébbal yàlla sa lépp soo jébbalee yàlla sa lépp julli nga dëgg dëgg dëgg julli waaye nag julli bii nga xamante ne mooy pratique bi rukon yi ak sujjóot euh, euh, moo lay ubbil bunt nag sujjóot bee nga xamante ni su xësee ba sujjóot dootul sëlmal ba yowmal xiyaama te kooku mooy dëgg dëgg dëgg julli mooy nga jébbal sa lépp yàlla dootoo wax lu yàlla bëggul dootoo def lu yàlla bëggul dootoo wax lu yonent bëggul dootoo def lu yonent bëgg lépp looy wax day dëppook li yàlla bëgg looy def day dëppook li yonent bëgg sallallahu alayhi wa sallam dara dootu la jaral nga bàyyi yàlla wala nga bàyyi yonent bi sa alayhi wa ci sa dund sa noyyi ci sa bëgg-bëgg ci zahir ci baatin ci lu lu wute ci lu teew ci loo xam ci loo xamul ci loo yëg ci loo yëg sa mujj rek daal di branché moo ngoog yooyu ma doon junj mooy ñaareelu maqaama julli waaye nag maqaama bii li koy mooy mooy maqaama bu njëkk bi mooy julli waxtu juróomi isra bi maaraaj moo ñu ko jàngal de déglul fii li may wax seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko jël si yóbbu ko waaye bi muy dem wax naa la ne la am na yum yum yum fa doxale ci diggante Jérusalem ak sidratul muntaha mooy fi fi jibrilam waaw te jibril yow xam nga ni yàlla toujours da koy teral ci biir malaayika yi tanazzalul malaayikatu war ruuxu toujours yàlla da koy génne ndax jibril mooy sangu malaayika yëpp nekk gi mu nekk nekk sangu malaayika yi moo lay junj ne fu jibril wax ne mënatul dem alburaax du dem moo tax gars yi foofu raf-raf la ñuy wax ak yeneen i junj waaye Seydina Jibril daal moom moom moom taxaw na ne yonent bi mën mënatuma dem sama domaine de compétence fii la yem musuma dépassé fii te xalaatuma ko ndax su ma tegee lu toll ni centimètre wala millimètre leeru yàlla yi dinañ ma lakk moo tax jege gi yonent bi jege place yam dem àgg fa mu àgg foofu kenn musu fa àgg kenn dootu fa àgg ba yomal xiyaama moo tax yonent sallallahu alayhi wasallam doraaq ko yóbbu mu dem waaye nag voyage bi mu def nii te wér na ni yonent sallallahu alayhi wa sallam def na isra wu ci ruuxam lu mat fanweer yoon ak ñetti yoon kon léegi jëmm ji moo waroon dem waaye tamit jëmm ji su xësee ba dem foofu ba jël da doole yi mu doon jël ca yonent yooyu ba dem foofu ba jël fa lam a jëlee léegi nag euh, dem ji dootul dakk nag isra bi ak miraaj bi waratul dakk nag léegi nag loolu moo tax yàlla jox ko juróomi julli moo tax soo jullee rek sëlmal isra u nga miraaj nga waaw ndeysaan moo tax yonent wax ne ma moment bii nit ki di gën a jege boromam mooy duy sujjóot loolu junj la yonent wax na tamit ni julli kii julli day waxtaan ak boromam loolu junj la loolu mooy la yonent bi doon def la yonent bi la yàlla defaloon yonent bi sallallahu alayhi ci ci ci israa wal miraaju yow jullit bi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci nekk gi mu nekk le centre du monde sallallahu alayhi wa sallam markazul fuhumi wal maani yow am nga juróomi yoon yoo xamante ni bis bu nekk nga kook yàlla léegi nag ci biir jokkoo googu nga nag ñu demee ba nga jot sirru ba jot euh, maqaama ba jot daraja ba nekk ci biir yow da ngay sujjoot sujjootul boo xamante ni dootoo sërmal yàlla na defal kon jullee ngoog mbokk yi ñu gën a fonk julli gën a xam lan mooy taxawaayam julli mooy isra wal mi'raj moo tax ngay sëgg ak a siggi parce que yaa ngi dem Jérusalem mooy sëgg gi ngay siggi sëgg yaa ngi siggi mooy yëg gi ngay yëg ca ca ca yàlla ya waaw ah, mooy Euh, di dajale ko ñu dajale woon ca ca ca baytul maqdis moo taxoon baytul maqdis gis le centre du monde waaye yonent bi jël lépp waaw dara da maqaama yëpp daraja yëpp dajale na ko waaw waaw léegi tënk mooy moment bu solennel bi nga xamante ni allah subhanahu wa dafa waroon a entériner dafa waroon a tamponner officialiser yonent bi nekk gi mu nekk le centre du monde dafa war a promulguer loi bii nga xamante ni moo moom mooy moom mooy mooy mooy jox yonent bi prérogative boobu te dootul dañ mukk ba yomal xiyaam waaye nag war a abroger nag yeneen loi yi jiitu woon mooy kenn ku nekk ci ñoom ñooñu jiitu woon ci ay yonent amoon na ay maqaam amoon na ay sharia amoon na ay yëf fekk ni yow ndikk te yow dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg sharia sharia yonent bi lañ yoroon diine yonent bi lañ yoroon mission yonent bi lañ yoroon may yonent bi lañ yoroon léegi nag léegi nag loi dafa war a ñëw nag ngir taxaw euh, abroger yeneen loi yi ngir ñu ñu reconnaître Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme le centre du monde ma kon mbokk yi isra wal miraaj du lu ñuy jeexal ndax kenn mënu koo jeexal waaw ku mat fa huwa alladi tamma maanaahu wa suratu waaw ku mat ku duy wax ci moom na mu toll rek lay waxee waaye doo ko jeexal mukk ba yomal qiyaama kon foofu gis nañu li ñuy wax espace walla lieu ak li ñuy wax temps wax nañu tamit ne allahu subhanahu wa taala mooy déterminer lieu ak espace waaye lieu ak espace du ko déterminer moo tax yàlla lu ko neex mu def fu ko neex mu defee li ñu tënkee foofu mooy junj bu mujj bi dernière remarque bi mooy yàlla dafa wax ne sama asamaan si xajuma ci sama suuf si xajuma ci waaye xaj naa ci sama xolub jaam bu gëm la ila junj baa ngoog sëñ bi sama xolub jaam bu gëm comme yàlla xajul ci asamaan si xajul ci suuf si mu ne sama xolum jaam boobu xaj naa ci waaw jaam boobu kan la kooku mooy Seydunaa Muhammad junju la ci yonent bi xolam boobu moom yonent bi sallallahu alayhi lépp histoire bi yépp moo ngi xewee ci biir xolu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barkalaaw duñ xóotal foofu ndax dañoo bëgg mu leer ci bopp ñëpp ñëpp ma ci jariñ kon mbokk yi junj yaa yu sew yaa ci biir isra wal mi'raj dañ ciy wax rek ay remarque yu ñu séddoo ak ay mbokki taalibi war ko séddoo yeneen mbokk mbokk yi ngir mu nekk njariñ ci ñëpp rek waaye xam nañ ni comme ni ma leen ko waxee ci ku mat la ñuy wax ci jëmmu mat la ñuy wax ci taaru mat la ñuy wax kon ñun ñu rëy di ñii ñun ñu mata di ñii tabaarakallaahu mënuñoo wax ci moom ba matal waaye dañ ci barkeelu rek ngir wax gi ñuy wax ci moom nekk suñu defaru àdduna ak àllaaxira yàlla nañu yàlla fayal sayyiduna muhammad ndax li ko yàlla dénkoon yëpp jot li nañu ko li ko yàlla joxoon yëpp jox nañu ko li ko yàlla waxoon yëpp wax nañu ko yal nañ yàlla fayal yal na ko yàlla saxal ci suñuy xol yal nañ yàlla gën a bëggloo sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal nañ yàlla dolli xam-xam ci moom ndax moom rek moo jar xam waaw soo demee ci suufu Jawharatul Kamal di nga xam ne yonent bi rek a jar a xam Jawharatul Kamal liñ ci wax yonent bi yépp ci ñetti allahuma ya ca nekk bu ci nekk di ay maqaamaat yi daraja ak cër yoo xamante ni moo ko moom ci démb ci azal waaye ca feebar rek ngay xamee ni yonent bi daal moo am solo sallallahu alayhi wa ala alihi salaatan tuarrifuna biha iyaw yàlla daal ñoo ngi lay ñaan julli gi ñu julli ci yow ci ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi lay ñaan yow yàlla nga gën ñoo xamal kuy yonent bi nga gën ñoo xamal kuy yonent bi c'est-à-dire que tey jii ki ëpp maqaama ci àdduna li muy wut rek mooy gën a xam yonent bi mooy yonent bi kenn mënu koo jeexal da ciy xam la nga ci xam rek da nga xam la nga ci xam rek yéen ci yëg ci la nga yëg dund ci la nga ci rek soo paree keneen ñëw jël mu feeñee neneen doxee neneen jamono bu nekk rek nu yonent bi ay manifestation ay façon ay mbiram jeex na ku ci nekk nag lañ nga ca la nga ca jot rek lañ ca xam ngay wax fa ca tool tamit ngay ngay xam waaw moo tax salaatan tu'arrifuna biha iyyahu mooy bis bu nekk rek war nañ koo gën a xam bis bu nekk war nañ koo gën a sopp parce que leeram yi bis bu nekk moo ngi yokk luñ ku noyyi rek nit ku noyyi rek fu asamaan seen euh, fu ngelaw li uppee rek yonent bi ay darajaam a ngi yokk ay mayam ngi yokk mu ngi wëlbatiku xam-xam yi moom moom la Cheikh war ne mooy markazul fuhum wal maani toutes les sciences les sciences ésotériques exotériques les sciences cachées cachetées les les sciences connues hein, les découvertes scientifiques tout yëpp moo ngi ci moo ngi ci ci ci ci ci ci markaz bi ci centre bi centre du monde waaw kon Isra wal Mi'raj bi ah, li ma bëggoon feeñal rek mooy le centre du monde la notion du temps le lieu l'espace ah le cœur du prophète sallallahu alayhi nga xamante ni ci la histoire bi yëpp amee junj la ah euh, la prière la force de la prière nga xamante ni ñaari julli moo am julli bi nga xamante ni ay mouvement la ak julli bi nga xamante ni ruu moo koy def nga xamante ni du xësee ba sujjóot jeex na waaw junj yooyu rek lañ bëggoon séddoo ko ak mbokk yi yàlla nañu yàlla dimbali àdduna ak alaxira bi jaahi nabina muhammadin sallallahu alayhi allahu xam naa euh, suñu euh, waxtaan yi ci topp dinañu duggaat ci euh, xam yonent bi sallallahu alayhi wa maarifatu rasul junj boobu seydina cheikh bi junj ci salaata tuharrifuna biha iyaahu mu mel ni maarifa piir <laughs> mooy xam yonent war nañ cee waxtaan mbokk yi gën a xam ni euh, waaw yonent bi daal moom lañu war a xam ku ko xam xam nga lépp ku ko réere nag xamoo dara cheikh ngi junj fee ne euh, euh, allahuma inni asaluka bima waratu xujubu jalalika min subhaati wajhika alkarimi allati law daharat lil wujudi la tadakdaka al wujud wa nahraq wa sara mahdal gam nisa am na lu muy junj foofu de waxul sax yàlla waaye am na ay ceeñeeram yoo xamante ni du du feeñoon rek àdduna tukki dara dootul résister dara dootul taxaw waxuma la sax yàlla waaye alquran rek nee na law anzalna hada alqurana ala jabalin la raaytahu xaashian mutasaddian min xashiyatillah ndeysaan waaw ndeysaan waaw montagne yi sax duñu résister waaw waaw waxuma la sax waxuma la sax euh, alquranul karim waaye tabarakallahu jant bi rek jant bi sax mënu ko lijjanti jant bi rek mënu koo xool ak say bët jant bi jant bi rek koo xool ci ak say bët jant bi mënu koo xool ak say bët ndax leer ga ca nekk te yow xam nga ni xalaatoo compare leeru yonent bi ak leeru jant bi ndax leeru jant bi mu ngi jëlee leeram ci leeru yonent bi sallallahu alayhi wasallam hmm? kooku junj junj la bu rëy ñu war ko bàyyi xel yal nañu yàlla dimbali. ba ñu gën a bëgg yonent bi waaw moo tax ñuy ñaanal di yokk suñu cofeel ci Cheikh na Ahmed Tidiane ndax branché gi mu branché ci yonent bi sallallahu alayhi wasifa ba pare mu ne jox leen yonent bi hasi hadiyatun bi fadlillahi min alayka ya rasulallah sunu xadara jox leen yonent bi hasi hadiyatun bi fadlillahi min alayka ya rasulallah soo laazimee mu ne la jox yonent bi loo def mu ne la joxal yonent bi jullil ci yonent bi bëggal yonent bi toppal yonent bi parce que xam nañ yonent bi rek a fi nekk waaw ah, nee na ah, ah, waaw waaw waaw wa nuuril akwaanil waaw mutakawinati l aadami saaxibil xaqi rabbaani am na lu mu ko waxee ci ginnaaw sax ayni rahmati allahuma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniyati wal yaqulati almutaxaqati alxaayati markadi fuhum walmaani nuuril akwaanil mutakawinati l aadami saaxibil xaq albarqi al astaaci bi muzuuni l arbaaxi lmaaliati li kulli mutaaridi min albuxuuri wal nur kalaami alladi malata bihi kawnaka alxaaita bi amkinati lmakaani moo ngoog bi amkinati lmakaani incha allah xam naa dinañ jël sax benn waxtaan spécial ci jawharatul kamal ndax foofu tamit tabarakallahu moom junj yonent bi ci ca leeram nga waaw boobu dara amul ndeysaan ci nga xam ne yonent bi ah fii àdduna film la film la joué ko bu yàgg waaye acteur principal bi ba Seydina Muhammad de gañe gañe na bu yàgg raw na jiitu na jiitu na ñëpp te boobu dara amagul waaw sallallahu alayhi waaw mooy nurul de moom la de waaw du fii de du fi ah du fii de fii de jiitu gi fii raw gi du fii de gën gi du fii de gën a rafet gi gën a baax gi gën a yiw gi gën a taaru gi ah, du fi déedéet jiitu na fi jiitu na fi wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin subhanaka allahuma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk